<laughs> ah kon léegi nag al imaamu al-Haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu daal di ciy teg beneen xadiis mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala kunna ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam iz sami'a wajbahu faqaala hal tadruuna maa haadaa qulnaa allahu wa rasuluhu a'lam qaala haadaa hajarun rumiya bihi fi nnaari mundu sab'iina xariifan fahuwa yahwii fi nnaari al'aana hiina intahaa ilaa qaarihaa fasami'tum wajbatahaa rawaahu muslimun rahimahu allahu ta'aalaa Allahu akbar barki yàlla non ñun dañuy wóor na man damaa ne ñun dañoo rek quoi non ñun damaa ne daa am loo xam ne moo ñaa dal quoi mu ne kon hadith numéro quatre cent quatre ñeenti téeméer ñeenti téeméer ñeenti téeméer ak ñeent mu ne wa anhu hadith bi mu ngi koy jële ci moom ba ki kan Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waaw mu ne annahu qaala nee na kunna dañoo mas a nekk ilaha illa allah barki non billahi billahi baax na ñoo caaxaan wallahi caaxaan baaxul caaxaan billahi alladhi la ilaha illa huwa baaxul mu ne sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne kunna dañoo mas a nekk inda rasulillah fa yonente bi alayhi salatu wassalam fa lañ masoon a nekk kunna maa maa àndoon ak yonente bi alayhi salatu wassalam mooy dañoo nekkoon ci noonu rek sami'a ci lu dégg wajbatan mooy benn badd benn kaddu boo xamante ne nii lu jóge ci kaw di wadd xam nga loolu da ngay toog seen digg yëkk digg lu mu leer na lii dafa dal te bu ngeen moyul sax fi ngeen toog kaw yëngatu mu leer na rek du loo xam ne luy yëg ci kaw la daal di exposé ci kaw mais lii ci suuf la dal <laughs> loolu mooy waj da loo xam ne ci kaw lu jóge wadd ngal am nañu hal tadruuna ma hada ne ñu ñun saxaaba ya fa newoon est ce que xam ngeen loolu li ngeen dégg noonu <laughs> mais xam ngeen loolu ngeen dégg buri bopp qul nee na ñu def allahu wa rasuluhu alam yàlla kam ndawam dañoo xam <laughs> sallallahu alayhi wa qaala nee na yonent bi sallallahu ne ñu hada gis nga loolu ngeen dégg lan la loolee lii xajarun ab xeer la rumiya boo xam ne sànni nañ ko bihi finnaar dañ koo jëloon sànni ko biir safara lañ ko sànni mundu sab'ina xalifa depuis soixante-dix ans lañ ko ci sànni woon ya juróom ñaar fukki yi lañ ko ci sànni woon muy pëtëx di wadd biir safara fa huwa yahwi finnaar mu ngi doon enfoncé wu di wàcc di wadd ci safara al aana mooy boobu ba léegi mu ngi doon wàcc imagine yow boo yéegee ci étage jëlub xeer bi sànni xam nga xeer bi day wadd rek jekki dal ci suuf mu ne bi yaa soixante-dix ans lañ ko sànni woon biir safaram tay ñu ko ngeen koy dóor a dégg moo ngeen dégg noonu <laughs> waaw fa huwa yahwi fi naaril an mu ngi door a ah aksi di yëngatu di descendre di door a wàcc fi naari al aana léegi ci biir safara xiina bi nga xam ne intaha ila qa'riha mu ngi door a àgg safara mooy ca fu gën a foo foo foo mooy ci lëjët suuf safara ca suufu safara mu ngi fay door a agsi mooy mooy mu ngi door a toucher le plafond de de de de safara di saway nee na nag looloo tax fa sami'tum wajbataha gis bi mu dalee ca suufu ka xooju safara ca way gën a suufe ci safara moo def bruit boobu dal du mu xeer wi door a agsi foofu de tël ci biir safara sami'tum fa sami'tum ngeen dégg wajbataha bruit wam boobu la ngeen dégg allah ya la ilaha illallah mana hadith bi rawahu muslim imaamu muslim ma ko solo léegi laaj ñi mooy est-ce que moom kese ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmadu andi na ko ci musnadu abu abi hurayra radiyallahu ta'ala al imaamu muslim abul husayn mu ngi gëndi ci suñu buntu bi rek <laughs> kitaabul jannati wa sifati na'imiha wa ahliha baabun fi shiddati harri naari jahannam mu ne haddathana yahya ibn ayyub mu ne ki ñu nettali mooy yahya ibn ayyub bi yahya ibn ayyub abu zakariya al Baghdadiyu al-aabidu al-ma'ruuf bil-muqaabiriyu Abu Zakariyaa al-aabidu az-zaahidu rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Xalaf ibn Xalifa mu nekk ñu ne tamit Xalaf ibn Xalifa di Xalaf ibn Xalifa ibn Saa'id ibn Barraam Abu Ahmad hmm, al-Ashja'i mawlaa Abu Muhammad an-Nakha'i al-Waasitiyu al-Kuufi Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Yazid ibn Kaysan moo Yazid ibn Kaysan al-Yashkuri Abu Isma'il Abu Manin hmm? al-Kufi rahimahullahu ta'ala al-Yashkuri al-Basri <coughs> rahimahullahu ta'ala an moom mu jëlee an Abi Haazim jëlee Abu Haazim di Salmaan Abu Haazim al-Ashja'i al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala kunnaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam idh sami'a wajbahu faqaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam tadruuna maa haadhaa qaala qulnaa Allahu wa rasuuluhu a'lam qaala haadhaa hajarun rumiya bihi fi an-naari منذ سبعين خريفا وهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها allahu akbar akbar hein léegi mu ne wa haddathana xam ngay gisoo ci fi mujj ne fa sami'tum wajbataha loolu nag mu ne loolu mu ne wa haddathanahu nettali nañu ko ba leen Muhammad ibn Abbad wa ibn Abi Umar muy Muhammad ibn Abbad ibn Zibriqan al-Baghdadi al-Makki Abu Abdillah wa ibn abi Umar di ki nga Muhammad ibn Yahya ibn abi Umar al-Adani al-Hafiz al-Makki rahimahullah mu ne ñoom ñaar sol nettal leen ñu ko tamit ñu ne haddathana Marwan ñu ne ki ñu nettal mooy Marwan ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Uthman an Yazid ibn Kaysar mu jël ko ci Yazid ibn Kaysar al-Yashkuri mawlahum rahimahullahu ta'ala an Abi Hazim moom lañ ci sànq an Abi Hurayrata bi hadha al-isnad wa qala hadha waqa'a fi asfaliha fa sami'tum waju pataha allah léegi <laughs> ginnaaw lii mais hadis bi <laughs> hadis bi ak lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax ci ragal tiit guñu war a ragal xam ne ah <laughs> wa yuhadhirukum allahu nafsa borom baa leen di mooy tuddukaloo boppam de mooy imaginer sawaay xeer woo xamante ni nii est-ce que xalaat benn seconde laa lay wax nii saway xeer woo xamante ne nii <laughs> dañ koo sànni yaa soixante-dix ans biir jahannama comme nga tiim benn mbalka yi benn teen benn kii jëlaw xeer dugal ci biir bàyyi ko ci mais soixante-dix ans lay def loo xamante mooy yow nit dund na fi xoolal imagine yi nga xam ne xoolal yeneen trois cent cent soixante-quatre soixante-trois ans soixante-trois ans ak ñi nga ay cinquante même ay soixante-sept ans yow yooyu yëpp mooy yow nit dund na fi ba kii def carrière ba nekk maam am ay sët yëpp xeer wañ sànni biir safara di door a ak di ci suuf sax mais yaa ngi imaginer loolu mooy imaginer nit buñ ko fa tëmbalee ci biir dugal ko fa kon yow loolu yaakaar nga ne am nga addina bii ñu am loo xamante ne ni yow boo ko fi tegoon amul benn satellite boo xam ne dañ koo sànni ñu ne satellite bi nag sànni nañ ko yóbbu nañ ko. mais nag dans soixante-dix ans lañ ciy jot loolu amul la ñuy ami xabaaram wala lay àgg fa mu jëm imagine nga kon yow yow joxal safar ni mu xóote sa way wala iyasu billah loolu buñ fa sànnee nit kon nit ki mën naa toog soixante-dix ans di di di wàcc descente aux enfers loolu mooy dëgg-dëgg descente descente wallahi au wala <laughs> allah akbar noo caafa bi xam nag caaf dina xam ne billahi ku jaamool yàlla <laughs> sa caaf moom dina milti xam moom loolu moom laa ma xaala kenn ci dun man dara <laughs> moo tax est-ce que lii bokkul ci ragluwul kaweem ay mooy ndax lii ragluwul jaam yi ñu dellu ci suñu boroom <laughs> te xam ne mooy yàlla képp ku la suub ci mooy yàlla baax na <coughs> baax na nga moy ko jaamu woo gis nga safara sa muy annaaru lati ba xam ne moom la ñu dig ña xam ne ñooy kaccoon buñ la fa dugalee gis nga boo waree àgg ci suuf yow bu dee ci ña war a dem ci darkil asfali ñu du tax nga àgg lañ lay tëmbil doo àgg wala ngay door a àgg wal iyaazu billah yàlla nañu borom bi musal ci foofule kon loolu baa <laughs> baabul xawfi saway <laughs> dañu ragal borom bi tabaraka wa taala al imam al hafiz an-Nawawi mu teg ci hadith numéro quatre cent cinq ah ñeenti téeméer ak cinq mu ne wa an Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman fayanzuru aymana minhu falaa yaraa illaa maa qaddam wa yanzuru ash'ama ash'ama minhu falaa yaraa illaa maa qaddam wa yanzuru bayna yadayhi falaa yaraa illaa nnaar falaa yaraa illaa nnaara tilqaa'a wajhihi fattaqu nnaara walaw bishiqqi tamra muttafaqun alayhi yaa fay da ngay naraw day moom saa yi faut pas compter sur lui quoi naaw dangaa woor tey c'est pas vrai masha <laughs> Allah xoolal <laughs> hadith bi <laughs> dama soon nañ ko gis wala déet waaw déet ma ci xam yaa ma yéey nii yow toog jàng xadiis bi nga raw <laughs> muy wax ngay revendiquer naan yaa ma yaa <laughs> ah, subhaanallah <laughs> xadiis bi gisoon nañ ko ah, waaw xadiis cent trente-neuf lañ ko gisoon baabun fi bayaani kasrati turuqil xayr buntu bay wax ci bari yoonu yiw moo doon buntu ni chapitre numéro treize garab numéro treize fa lañ ko gisoon fala al imaam waxoon ne as-saalisu wal ishruun an Adiy ibn Haatim radiyallahu anhu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul ittaqu an-naar walaw bi shiqqi tamra muttafaqun alayhi ba pare mu ne wa fii riwaayatin lahumaa anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam maa minkum min ahadin illaa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan fayanzuru aymana minhu falaa yaraa illaa maa qaddama min jiih waxoon nañ la foofee que ne xadis bi dina ñëw xadis numéro quatre cent cinq ak cinq quarante six ak six cent quatre vingt treize kon nag gis nañ ko deux ñaataa ñu ñaari yoon nañuy defe mu ñëwaat waaw mooy xadis bi yeneen ak six cent kon nag dañ koy wax do wax ko li ñuy tekki après romb murural kiram comme ni nga xamee ne yaa noonu la ñuy doxale kon mu ne wa an adi hadis mu ngi koy jël sayyidina adi ibn hatim at-ta'i radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ma minkum amul kenn ci yéen amul kenn kenn laa wax ci yéen min ahadin maa min ko amul ci yéen min ahadin ci kenn illaa lu dul sa yukallimuhu rabbu boroomam dina wax ak moom laysa du nekk baynahu diggante moom wa bayna boroomam tarjumaan du nekk diggante boroomam ak moom kenn kuy interpréter amut noo amul <laughs> kenn du am interprète boroom day wax ngay tontu waaw waaw fa yanzuru nag boobaa waa ji nag day tiit xool ay mana minhu mooy ndejooram li gën jege ci moom ci ndejooram lay xool xool côté ndejooram fala yaraa illa ma qaddam du gis loolu li mu jiital ci ay jëf baax naam baaxul ñoo ci yam wayanzuru bu xool ashama minhu yara illa ma qaddam du gis lu dul li mu jiital ci ay jëf baax naam baaxul ñoo ci yam <laughs> <laughs> wa yanzuru bayna yaday mu xool kanamam fala yara illa an-nar bu gis lu safara tilqa awaji mu jàkkaarloo xar kanamam bi Allah yonent way sa sam ne kon ay fattaqu naara ragal leen safara hmm. ragal leen safara waaye rawatina ragal leen borom safara Allah walaw bi shiqqi tamra même safara mooy tanu ko leen safara def leen lu tax ittaxidu wiqayatan baynakum wa bayna an-nar jàpp leen luy dox seen digganteeg safara walaw même bu dee bi siqi tamra benn tàndarma ngay jël tàndarma ci bi daal di koy saraxe sax bu ko xeet bi fegale woo ko ëllëg naara jahannam safaraaw jahannam Allah Allah Allah hadis bii gisoon nañ ko de moo tax duñ ci taxaw mu ne muttafaqun alayhi al Muslim ibn al Hajjaaj Abul Husayn an-Naysaburiyu rahimahullahu taala daal dina koy solo léegi nag ñu jàll ci beneen hadis hmm? ñu jàll kon ci beneen hadis <coughs> al-imaamu al-haafidu al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ñuy indil beneen hadis Allah non affaire yi lu doy waar la waaw affaire yi wallahi lu doya doya doya doya doy waar lu doya doya doy waar moo tax ku nekk rek <laughs> war ngay suuraale sa ëllëg quoi war ngay suuraale sa ëllëg waaw ba xool ana lan ngaa faa jëf ca sa kanamu boroom bu dee lu baax santal yàlla ta nga dolli bu dee lu yées na seetaat sa bopp bu baax waaw kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala muy jële beneen xadis boo xam ne mooy numéro quatre cent six ah quatre cent six ah kon al imaam mu ne bii mu koy jële ci <coughs> moom gën nañ ko gis de Seydina Abu Zar ah Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw <laughs> mu ne ah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ma sha Allah ma sha Allah Sayyidina Jundub ibn Junaada kon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon Imaam al-Haafiz an-Nawawi mu ne wa an abi darrin radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inni araa maa laa tarawna attati as-samaa wa haqqa lahaa an ta'itta maa fiihaa mawdi'u arba'i asaabi'in illaa wa malakun waadi'un jabhatahu saajidan lillaahi ta'aalaa wallahi law ta'lamuuna maa a'lamu la dahiktum qaliilan wa la bakaytum kasiiran wa maa talazzaztum bin-nisaa'i 'alal furush wa la kharajtum ilaa as-su'udaati taj'aruuna ilaa Allahi ta'aalaa rawaahu at-Tirmidhiyyu rahimahullahu wa qaala hadiithun hasan wa at-tat bi fathil hamzati wa tashdiidit taa وتئط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما ومعنى أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى الطط والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات ومعنى تجار تستغيثون قال الإمام al-Hafiz an-Nawawi <laughs> ma sha Allah <laughs> mu ne waa na bi sar kon xadis ñeenti téeméer ak juróom benn laa wax quatre cent six ah <laughs> wa an abi dar mu ngi jële sayna abu dar Jundub ibn Junaada radiyallahu anhu qaala qaala nee na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na inni man de ara damay gis ma la tarawna loo xam ne du ngeen ko gis Allah attaqi sama wa huqqa lahaa an ta'it waaw mu ne at-tat imaam an-Nawawi <laughs> imaam an-Nawawi nañu at-tat <laughs> dana yonent waaye saa saa nee na inni man alaa damay gis maa laa taraw na lu ngeen dul gis waaw at-tat as mu ne bi fathil hamzati wa tashdiidi ta dañ naa at-ta ta bi dañ koy shadda at-ta hamza bi def ci ah waaw da koy bul wax u bul wax i at-ta <laughs> at-ta mu ne wa ta'itu daay wax beneen bi bi muy ñëwee ci kii wa huqqa lahaa an ta'it mu ne boobu bi fathi ta'i ta bi da koy def fatha waaw wa ba'daha hamza maksura après hamza boo xam ne ci suuf nga koy maa i pa i waaw moom moo ciy tegu mu ne wal atiitu waa lan mooy atiit al atiitu sawtu rahl mooy boo jëlee dara teg ko ak teg diis ah nga teg ko wala nga teg ko ci ci ci ci ci wal xatab mooy e, loo xamante ne e, nan laa koy waxe comme benn mooy mooy mooy e, kii mooy lu lu lu lu lu lu lu kanaake voilà français da naan kanaake na <laughs> ak ban mooy kar karaake na <laughs> waaw barki yàlla laax mooy loolu <laughs> mooy ab tos mooy karaakira waaw boo li nga xam da jël teg ko ci ak teg tegu gëléem am loo ci teg mu diis bay bay bay bay bay waaw waaw di jaayoo loolu moom la naan alxatab <laughs> comme al wa al rahlu wal xatabi wa shibihima ak yu mel noonu mooy lépp loo xam ne lu ñuy teg dara la ñu teg ko ci affaire yi diis. bay bay bay bay bay ba bay bay bay bay bay bay bay tànke waaw waaw muy léegi euh, ñun am nañ ci boo xam ne lu simple la ñun wolof yi ngir euh, wan ñu lan mooy ah, ah, ah, al afrique bi <laughs> gis nga li <laughs> subhaanallah non c'est que saa bu ma sama xel kii day dem ci moom quoi euh, non ça c'est <laughs> rahimahullahu quoi <laughs> nga ne man mbooro man non pas mbooro <laughs> sa fekk mi doon wër ci kii ci goxu Sénégal yi rek yor benn otoom di waxtaan tey génn ay ay ay kaset ca Taala Jaañ nee na bari ca Sandaga rahimahullah yal na boroom bi ñu oh. <laughs> taabal yi kiic kiic loolu la taabalu meer yi jaay ay ay ay caaf <laughs> ñuy kiic kiic <laughs> loolu mooy ab pat en fait mooy boo jëlee ab taabal nii gis nga taabal boo xam ne euh, euh, kii bi pieds yi dëgëratul mooy tànk yi menuisier bi da affaire bi bu yàlla la ko defaroon xale yi yéeg nañ ci ba sonn muy waaj a damm ak yooyu nga xam ne dañ koy teg rek mer boo tax meer bi boo ko jëm eh mooy lu leen sama taabal yi ba ngeen koo daaneel nga xam ne yow bu ñu tegee lu nii sax wala nga fexe ba toog ci wala am na yenn baa yooyu toog yoo xam ne dañ nga ciy toog surtout bu dee ne yow respecté woo poids bi ñu wax moo ciy war a nekk nii war a toog boo ci toog da ngay dégg bi muy a di nar a bas. nar nar a damm tànkee nar a damm gis nga buy waaye damm du ñëw rek damm day def par kii ba ci yàgg ne nga wadd ak moom loolu mooy attab muy kii nga dem bant di ko damm da ngay dégg naan crac waaw crac asamaan si mu ngi naan kii crac si noonu noonu quoi <laughs> est-ce que dañ koy dégg wallahi moo la <laughs> yeneen saa saa ne man damay gis lu ngeen dul gis <laughs> bon waaw il faut sadiqul masduq bi passé nee na yéen te mu ngi koy waxaat ci hadis bi bu ngeen xamoon li ma xam di ngeen reelu néew tey jooy lu bari mu ne kon nag ab toti semaine kon ak teg daal buñ ci tegee dara ab yen yenn loo xam ne dafa diis bay kiic kiic ji di waaj a ndax dam ndax wadd loolu mooy at al atit sawtu mooy bu mooy buri bi muy def waaw mooy astati sama mu ne asamaan moom asamaan a ngi kii kii wa asamaan an ta itta mu kii kii mooy yeye kii kii <laughs> waaw lu tax mais lu tax hmm? mooy ndax maa fiihaa amul ci asamaan mawdi'u arba'i asaabi' amul bërëbu fooy teg sa ñeenti baaraam nii fooy teg ñeenti illaa lu dul ne wa malakun am na malaaka waadi'un boo xam ne bu teg jabhatahu jëwam saajidan lillahi bi sujud ngir yàlla ta'ala mu kawe mi non mooy asamaan si dafa fees teel ay jaamu yàlla xam nga yaa jataay yëli ñu wees biñ naan la alhamdulilah keroog bu yawmal qiyaam ba ñuy taxaw ñépp yawmun mashhuud bi ñuy ubbi buntu bi wa zaalika yawmun mashhuud bés la boo xam ne gars yi dañ koy dañ koy fekke malaaka yi di ñëw malaakaay premier asamaan yi bu ñu wàccee nit ñi dañuy foog ne mais xanaa kay bi mu ñëw àtte ñu jox na gars bëri wër jinne ak nit ñu naan nit malaakaay troisième état deuxième bi bu ñu wàccee ñooy ëpp waay ñu njëkk ñi wër leen naka noonu noonu la ñuy def allahu akbar mu ne amul foo xam ne bërëbu foo mën a teg ñeenti baaraam lu dul am na malaaka mu fa teg jëwam di sujjóot kon borom bi ñun jaamu yàlla gi ñu gi ñu sant dañoo foog ne ñun da koy am ay action wala dara ba ñu jàpp ne bu ñu julliwul wala wooruñu moom lañ koy def <laughs> mu ne wallahi <laughs> kon gis nga de mooy asamaan si dafa bari malaaka de raj raj loo jaamu seen borom allah <laughs> allahu akbar mu ne wallahi wat naa ci borom bi moom yonent bi saa saa law ta'lamuna ma a'lam cay bu ngeen xamoon li ma xam la dahiktum qalila wat naa ne kon di ngeen hein di ngeen reetaan lu néew wala bakaytum kasiira te di ngeen jooy lu bari wama talazzaztum te bu boobaa doon ngeen nekk di bànneexu bin nisaa'i ala al furush yéen ñi am soxna ci góor ñi dootu ngeen bànneexu ci seen soxna yi ci seen lal yi waaye seen soxna yi ñu bànneexu ci yéen ci seen lal yi waaye du ngeen di def wala xarajtum <laughs> te bu boobaa doonoon te kon konoon te kon di ngeen génn ila su'udati as-su'udat mooy lan al imam al hafiz léegi bon am na lu ma fàttoonu mu ne bi muy wax attat sawtu rahli wal qatabi wa shibhihima mooy euh, bruit yu teggi mooy yen bi ñu yenn ci gëléem gi wala ci kaw teg gi ak yi mel ni ñoom mu ne wa maanaaw anna kasrata man fiiha kene bariwaayu man fi sama yi ñu nekk ci asamaan minal malaa'ikati al aabidiin malaaka yi nekk ci asamaan di jaamu seen borom qad asqalatha hatta attaq dañoo diisal asamaan ñoom malaaka yi ba asamaan si di kii kii <laughs> loolu lañ ko fàttuwa mu ne wa saoudat al imam an ca suuf mu ne kon li yonente bay saa saam ne da na ne konoon te kon ci boobaa bi ngeen génn jëm ci suudaat yi suudaat yi mu ne bi dammi sodi wal ayn bul wax saadaat saidaat siu siudaat ak new suu suu ñaar yëpp damm sodi wal ayn suu ah mu ne loolu mooy lan at-turuqaat mooy yoon yi konoon te kon da ngeen di génn jëm ci yoon yi ñëpp génn kenn du toog ci blal wala néeg génn wala kër da ngeen di gàddaay seen kër yi nekk ci yoon lu ngeen di def ci biti taj'aruuna ila allahi ta'ala mu ne wa maana taj'aruun tastaghithun ngeen di ñaan au secours wallooy suñu borom di daw ci borom ngir mu mu daal di leen li nga xamante ne moom ngeen xam moom ngeen gis bu boobaa bu ngeen xamoon li ma xam mu ne hadis bi rawaahu soloona ko at-Tirmidhi al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom donc ñu ne la déedéet wa qaala moom <laughs> non après loolu ak waqaala mu ne hadithun hasan hadith la boo xam ne bu baax la